an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Riyadu s-Salihin min kalami sayyidil mursalin alayhi wa alayhim afdalu s-salati was-salam fil babi ath-thani wath-thamanin baabu xassi sultaani wal qaadi wa gayrihima min wulaati al-umuuri ala ittixaazi waziirin saalixin wa taxdiirihim wa taxdiirihim min quranaa'i suu'i wal qabuuli minhum. kon al-imaamul xaafidu an-Nawawi rahimahullah. ginnaaw bi nga xam ne ci lañu gis ci suñu jotaay bii ñu génn te jeexal. chapitre quatre-vingt-un wala bunt wala tool wala garab ci toolu ñun ñu sell ñi radiyallahu anhum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al wa ma'waahum amiin xadis biñ mujj woon gis ci buntu boobu nekkoon baabu nahyi an su'aalil imaara tere gi nga xam ne moom lañu tere nit ki moom muy laaj nit ku nekk ngay dem di laaj naan jiite te ñu tànn waxtiyaari tarkil wilayaat banim jeexawoon xadis biñ mujj woon gis moo doon xadis numéro six cent soixante-dix-sept juróom benn téeméer ak juróom ñaar mu ne woon wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala innakum satahrisuuna ala al-imaara wa tey ñu war a ubbi comme niñ ko yëgle woon bunt bu bees muy garab gu bees wala chapitre bu bees di quatre-vingt-deux mu ne baabu bunt ci ñaax as sultaan ki nga xam ne mooy le sultan mooy ki jiite wal qaadi ak juge bi wa gayrihima ak ñeneen ñu dul ñoom ñaar bokk ci ñi nga xam ne dañuy jiite min wulaatil umuur ñi nga xamante ne nii dañoo yor mbiru jullit ñi ñaax buñ leen di ñaax di leen digal ala yi ñu daal di ut jàppe wazirin koo xam ne moo leen di dëgëral mooy koo xamante ne moo leen di eh, eh, moom lañ naan le le vizir waaw ministre tey koo xam ne jëwriñ koo xam ne moo lay jàppale saalihin koo xam ne ku baax lay doon waaye wa tahzirihim di mettre en garde ah, di moytandikuloo sultaan beeg juge bi ki jiite ak ki nga xam ne qaadi la wala ki nga xam ne mooy wa gayrihima comme le préfet nga xam ne daa soxla ñu ko jàppale wala monsieur góor gouverneur ñi nga xam ne dañoo soxla la ñu jiite am ñoo xam ne ñoo leen kiy jàppale di leen xelal ñu seet koo xam ne moom wasiiru saalih kum ciy jël góor wala jigéen mu koy jàppale ca liggéey ba na nekk koo xamante ne nii ku baax lay doon wa tahdirihim ñuy metre en garde ñoo ñee di leen mooy tëddakaloo min qurana i suu ci ñi nga xam ne ñooy àndandoo lëkkaale yu bon yi nga xam ne bu ñu nekkee yow lu yiis kese lañ lay wax ngir lan ngir doxal seen intérêt waaye fàtte nañ doxal seeni mbir seen diw seen ceeb di niin waaye kanta luy baaxal réew mi seen yoon naw ci ñooñu moom bu leen diglu ñu leen di mooy tëddakaloo am ñu mel noonee wal qabul minhum yàlla tere ñuy déglooti di nangu li nga xam ne moom lañ leen di jox ko may xalaat yu yées yoo xam ne bu ko doxalee ah la ko waroon de te borom bi gàll ko ko en tànk que jiit ah kooku moom du ko def kon nag noonu lu tudd bunt bi voilà moo tax bunt bi ñu génn te rappale ko sànq fàttale ko léegi loolu dañuy tere nit ki ñëw di laaj jiit fii nag bi nit ki nekkee njiit ba pare voilà lay wax moo tax buntu yi bokkul da bul jàpp ne mais lii est-ce que du benn ñu ne la non <laughs> fii mooy bi nga nekkee jiit moo xam koo xam ne buur la waaw wala koo xamante ne nii président la walla koo xam ne comme li ñu wax sànq gouverneur la waaye région bi man a koo administrer moom kese wala monsieur le préfet yooyu wala yoo xamante ne daa am direction buñ la jox waaw ne la yow lépp lu jëm ci wàllu assainissement yaa ko yor bu boobaa yow Euh, mooy lii li li li cetuk réew mi waaw inondation yeeg waaye mbalka yeeg façon yi nga xamante ne nii salte geek yooyu yëpp yow lañ ko jox ngir cetuk réew mi am nanga seet koo xamante ne nii ñoo xam ne ay conseil yu baax ñoo xam ne ñoo lay xel lu baax waaw te nga moytandiku ñi nga xamante ne nii ñoom dañ leen di jël ñu nekk fi ñuy yées nekk di euh, du wax la neex képp waaye duñ la wax loo xam ne luy jëmale liggéey ñu la jox wala mission biñ la chargé kanam mu ne nag al imam fii nag mu indi fi comme ni mu doon def euh, euh, euh, ci tàmbalee tool bi garab gi nga xam ne li ko làmboo comme tool bi yëpp mooy alquran ak sunna mu tàmbalee benn laaya alquran mu ne qaala allahu taala al axilla ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqiin waaw suuratu Zukhruf mu ne qaala Allahu ta'aala mu ne boroom bi nga xam ne moo kawite yéegul neena na al axillaa'u ñi nga xamante ne ñooy les amis intimes ñi nga xamante ne ñooy les copains queues ñi nga xam ne ñooy xaritooy ay yawma idin tey bu keroogee yawmal qiyam ba'duhum lenn li ci ñoom li ba'dil ñeel ñeneen ña ay noon lañuy doon illal muttaqin ba mu des ñu ragal yàlla waaw gépp àndandoo gu fi am te yàlla lalu ko ci wadd la jëm waaw waaw moo na al imaam al haafiz ibn Kathir mu ne kullu sadaqatin wa suhbatin li ghayri llahi ta'ala fa innaha tanqalibu yawma al-qiyaamati adaawa illa ma kaana lillahi azza wa jalla fa innahu daa'imun bi dawaamihi Allah <laughs> al imaam al haafiz Imaaduddin ibn Kathir rahimahullah boroom tafsir bi ak boroom al bidaaya wan nihaaya mu ne bépp àndandoo bépp xaritoo bépp àndandoo te yàlla taxut bu yowmal qiyaamee day wëlbatiku nekk loo xam ne ak noonoo lay nekk loolu loo xam ne yàllaa tax xaritoo wala àndandoo goo xam ne yàllaa tax nga xam ne màgg na tedd na te màgg na lu tax fa innahu daa'im waaw ndax loolu le day sax bi dawaame ci saxuk borom bi moo koy saxal waaw moom bi nga xam ne mooy alxayul qayyum mooy taxawu ñoo ñee ba seen àndandoo bee nga xam ne dañoo àndoo woon soppante toppante bëggante ba ni ñuy tàqale ko ngir yàlla ñooñu moom day sax moo tax borom bi boole leen ci bul fàtte hadith bi ñu fi fàttali jataay bi ñu génn naa aadil kese lañ ci waxoon sab'atun yuzilluhumullah waaw bi zillihi yawma la zilla illa zillu te gisoon ci gisoon nañ ko ci riyaad bi juróom-ñaar ñi nga xam ne borom bi dina leen keral ëllëg bés bi nga xam ne amul keralul keral kon bokk na ci ci ñooñu nga xam ne ñoom lay keral bés bi nga xam ne ker amul lu keram wa rajulan ñaari gaay yoo xam ne tahabba fillah dañoo soppante ci yàlla ci lañu dajaloowe ba ci lañu tàqale ko ñooñu bokk nañ ci yàlla yay keral ndax ñooñu seen àndandoo ba yàllaa tax yàlla téeg àndandoo boo bële saxal ko ba ni muy mu daal di leen keral ala ru'usil alamin ci kanamu mbindeef yépp ci kanamu mbindeef yépp voilà kon al axillaa'u yawma idhin ba'duhum li ba'din adu la ne waa léegi illa al muttaqiin xaritoo yi li ci lenn li ay noon lañuy doon bu keroogee muy yawmal qiyaam ba mu des ñi ragal yàlla ñi nga xam ne ñoom ànduñu woon ngir des intérêts mondains pour des intérêts yoo xamante ne ni yoo xamante ne yu yu suufe la waaw ku ci nekk di xool sa intérêt yi bopp waaw bu dee àddinaa taxoon nga ànd ak nit ki bu àddina bi jeexee mu géex ànd ak moom waaw ku ci faatu fàtte nga ka ca def waaw léeg-léeg li nga dem nag commémorer walla on rend grâce on se rappelle de notre ami un bi nga xamante ne nii moom ay mbiram wala nangam ak nangam voilà moom nekkoon na koo xamante ne nii il était intègre mais loolu lan lay wàt ko loolu ci àddina bi la du àddina bi jeex mu jeex te sax dina am fu ñuy toll waa ji fàtte leen <laughs> gars yi yeneeni xew-xew ak yeneeni copain yeneeni xarit ñu fàtte la yow moom ne def nañ ko ñaari at yu njëkk yi après mu duruus <laughs> nooy mu daal ràpp dara sa sawaay <laughs> waaw fàttale ko nga daal ràpp waaw yàlla tere nag bu dee ci mooy yàlla moom waaw boobu moom moo gën a moom waaw moom moo gën a bii sax benn la mooy bi nga xamante ne nii lillahi taala waaw kon léegi lëkkaaleem ak bunt bi mooy lan ñu ne la comme que bi manu la ñàkk am ñoo xam ne ñoo koy waaye ñooy nekk see euh, xawaaso see ñi nga xam ne exclusivité la ñu nekk dañuy nekk ñi ko jege loolu buur boo gis am na ko njiit boo gis am na ñoo xam ne c'est proche conseiller c'est proche ñi nga xam ne ñoo ko jege waaw buñ naan euh, buur bi wala nguur bi wala président wala lool du moom kese am na ñoo xam ne day am ay jëwriñ ay ministre am ay conseiller ñoo xam ne ci domaine bu nekk am na ñu ko tey xelal comme que loolu parce que yàlla indiwuñu ci euh, euh, l'homme est un animal politique voilà est un animal social l'homme nit ki dafa nekk koo xam ne yàlla bind ko muy bind muy dund moom kese ci désert non day dund en société di dund ak nit ñi di duggalanteeg ñoom waaw te lépp loo xam ne moom la def loo surtout ay charge ay yoo xamante ne nii daf la koo gàll nga war koo yoral ab ab ay nit mooy ne di nga soxlay awaan ñoo xam ne ñoo la ciy dimbali léegi nag yow ñooñu boo leen tànnul yow njiit bi na la leer ne ñaari façon am na ndoo moo am waaw gis nga ñi nga naan c'est intime la ñu jegal leen ñaar la soit ñu baax alhamdulillah soit ñu nekk sa fan ba sa boobaa nag mooy ñàng na bu boobaa te ñooñu mooy da am confiance ci ñoom waaw waaw ndax doo ut conseiller bu dee ta lu baax la tax a jóg ba pare yow ndekete yow da nga ko fee teg kese ngir noonu déedéet mooy kon ba nga xamee ne ñaari am na doo am bu baax walla bu bon kon nag na nga tànn faxtar na nga tànn de waaw ña nga xamante ni ñoo lay côtoyer ñooy liggéey ak yow ñoo lay jàppale ci sa mission bi nga xam ne am na bésa ah, day day waaw ila ajalin musamma la waaw fi nga nekk jiite ko am na ñoo xam ne ñoo la fa jiitu woon ñoo la fa jiitu woon bu dee ne buur la boo xamante ne nii sa baay a faatu wala sa frère a faatu nga war tegu nga nekkoon prince héritier bi loolu mooy yow de toute façon am na koo doon moo la fi tax a nekk waaw bés boo ñëwee xamal ne moom li mu amee bés ba dem nga nekk fi yow noonu nga amee bés kon nag seetal li nga xam ne sa mission bii nga xam ne te yàlla waxagul a kañ la koy dagg waaw waxu la kañ lay jeex yow monsieur le président yi bu dee dañ laa fal cinq ans cinq ans yooyu kan moo la ne day mat waaw mën nañ laa coup d'état avancé wala sax kenn coup d'état wala waaye yàlla rey la wala mu def la loo xam ne yow mënatoo jiite ñu daal di lay toxal teg la ne di la faji parce que dangaa am alzheimer wala dangaa feebar feebar boo xam ne ànd ak sa sago ñu war laa remplacer ñu remplacer la te loolu nag bu amee. tekkiwul ne léegi langa jotoon a def kenn du la ci àtte yawmal qiyaam ah kon nag tànnal yow juge bi yow njiit bi yow ki nga xamante ne nii mooy dañ laa jox ab fonction waaw ne la sénégalaise des eaux yaa ko jiite na seet ñi nga xamante ne ñoom ngay say collaborateur choisis bien tes collaborateurs waaw ñu nekk ñoo xamante ne nii wazir wuzara sulaha la ñuy nekk wala salihin waaw mu nekk ay ñoo xam ne ay conseils intimes yoo xamante ne yu baax la ñuy doon sa nga ko qurana as-suur waaw ñi nga xam ne ñooy lëkkaaleeg yow di nekk ak yow te ñu wiis kese lañ lay digal yàlla tere na ngay nangooti ñoom liñ lay wax allahu akbar loolu mooy nang loolu mooy lëkkaaleen bi sinon boo ko deful yawmal qiyaam bés ba ngay layoo boo fi tànnul ñu baax tànn ñoo xamante ne nii ñu ngi lay wax rek sa kaala jekk na wala sa costume jekk na sa cravate rafet monsieur le président waaw di la raayal euh, di la caresser rek dans le sens du poil di la wax lu la neex kese nga topp leen ci ñu lay jay loo def même bu baaxul ñoo ko gën a xam naan la c'est bon c'est comme ça voilà c'est comme ça fonce foncez fonce foncez voilà monsieur le président vraiment vous avez bien fait voilà voilà congratulation la voilà nangam ak nangam ay wa demal de continuer wal iyaadu billah ñooñu yawmal qiyam bés boo taxawee war a layoo yow njiit boobee ñoom say noon la mu mujj ku nekk di ko paasante ah <laughs> wa qaala qarinuhu rabbana ma atghaytu <laughs> gis nga yow njiit bi boo fa ñëwee li mu wax ci suuratu qaaf moo am gaa yi fee ñuy taxaw ne eh, rabbana borom ma atghaytu eh, eh borom eh, bi way lan moo tax tay mu bëgg ñëw ne man maa ko maa ko maa ko sànq maa ko doon xelal lu loo wax yow il était mûr et vacciné eh, maa atraytuhu laa wax man man man beewloo moo ko woona ah. moom moo tànnoon di def yëfi mbeewte waaw waaw maa atraytuhu walakin kaana fi dalalin ba'id non daa newoon ci ci ak cànkute gu sori moom il il ne prenait que boppama ah. doonu loon déglu kenn ñun ñii dañ saa newoon képp dañoo bëgg a déglu après tay mu ñëw naan naan man la ko non non non non loolu ça ne se passe comme ça non ça passe comme ça borom bi <laughs> waaw léegi ñu nekk fay xuloo borom bi ne leen laa taxtasimu laday wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'i bu leen ñëw ba ci man di xuloo ku nekk naan diw la waaw alors que jiitaloon naa lu jiitu ci yéen bil wa'i ci li nga xamante ne nii mooy sama xuppaate waxoon naa leen xuppool leen ci sama lam nañu yonent alayhi salaatu salaam indi leen alquran mu indi leen sunna su leer leeral alquran mu agsi ci yéen ngeen bàyyi ko fi joxe seen bakkan naan walla buñ ne nii rek ngeen jël parapluie ci ñenn ñi nga xamante ne ay caaxaan la ñuy mbubboo on est un pays laïque daa tax léegi un pays laïque daa tax yow ngay mooy sa borom en tant que musulman est-ce que un pays laïque ça veut dire que yow loolu parapluie la boo xamante yow daa tax yow ngay mooy yàlla te dara du la ci fekk li yàlla digle nga koy fule au sol waaw di ko jongaate di ko dëgg di ko tegg di ko bule waaw parce que on un pays laïque ngay nangu yoo xamante ne nii sa diine mayu la wal iyaazu billah yow tay nga dee moo tax borom bi ne laa taxtasimu laday bu leen ñëw ba fii di xëccoo di xuloo ci man wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id waaw allahu akbar kon nag loolu mooy lëkkaaleem léegi nag al imam ci buntu bi mu indi fi ñaari xadis kepp muy xadis bi ci njëkk muy xadis six cent soixante-dix-huit waaw xadis numéro six cent soixante-dix-huit moom la njëkk mu ne wa an abi saidin wa abi hurayrata radia allahu taala anhuma anna rasula allahi sallallahu alayhi wa sallam qaala maa ba'atha allahu min nabiyyin wala staxlafa min xalifatin illaa kaanat lahu bitaanatan bitaanatun ta'muruhu bilma'ruufi wa taxudduhu alayhi wa bitaanatun ta'muruhu bisharri wa taxudduhu alayhi wal ma'suumu man 'asama allahu ta'aala rawaahu al-buxaari rahimahu allahu ta'aala kon al imam daal di indi xadiis bi nga xam ne moom la ubbee bunt bi bii di wax ci ñaax jiit yi ak ñi nga xam ne ñooy juge ñi nga xam ne daal wa ghayrihima mooy képp koo xam ne am na loo jiite te soxla ñu la ci jàppale nga yor mbiru nit ñi ngay sukkandikoo ci ñoo xamante ni nii ñu sell nañ tey moytu ñi nga xamante ne nii ñu ñaaw lañ ñaawi jikko ñaawi doxalin ah, ak di nangu seeni wax mu ne wa abi sa'id xadiis bi ci ñaari saxaaba la jaar mu ne wa an abi Sa'id hadis bii de jëlee nañ ko ci abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu wa abi Hurayra sayyidina abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhuma anna rasulallahi kene ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na nee na maa ba'atha Allahu borom bi yebalut tabaraka wa taala min nabiyyin ci benn yonent alayhi salaatu wassalaam amul benn yonent bu yàlla yónni wala istaxlafa min xalifa te deful kenn mu nekk njiit loolu naan istaxlafa waaw wastaxlafakum fiiha borom bi moo leen indi ci suuf fii waaw waaw moo leen indi fii def leen ngeen di wuutuwante wa ja'alakum wa wa ja'alakum wastamarakum fiha bale wa ja'alakum mustakhlafina fii voilà <laughs> wala stakhlafa te deful mu wuutu min xalifatin ci koo xam ne yow mooy liñ doon wax sànq poste ba nga jiite moo xam ab xalifa nga moo xam ab président nga moo xam ab buur nga moo xam loo man di doon yow lu dul ne fa nga nekk am na ko la fa jiitu woon waaw borom bi nag du def kenn mu nekk place ku ko fa jiitu woon illa kanat lu dul kookee dina am ñaari bitaana mooy conseiller proche conseil intime conseiller loolu mooy bitaana mooy ñi nga xam ne dañuy mën a dugg mooy moo tax dina ñëw léegi ci al imaam al Buxaari rahimahullah mi ne moo soloo xadiis bi nan la ko firee Allah mu ne day am bitaanataan kon ñaari ñoo xam ne ñoo koy jege ay jege ñoo xam ne ñu ko jege lañ waaw di ko jàppale ñaar lañuy ñuy doon bitaanatun ku njëkk ci te nag loolu du benn man a nekk benn man na mais yu bari lu bari lay doon du taana mën nekk jigéen man na nekk góor man na nekk góor yu bari mën na nekk jigéen yu bari voilà bitaanatun benn yenn conseil kenn ki ta'muruhu moo koy digal bil ma'ruf ci njekk mooy lu baax wa tahudduhu alayhi ba pare di ko ci soññ waaw di ko ci soññ waaw wal wa bitaanatun beneen bi nag mooy ay conseil yoo xam ne ta'muruhu moo koy digal moom jiit boobee bi sharri ci lu yées ci lu bon wa tahudduhu alayhi ba pare di ko ci ñaax di ko ci soññ di ko ci ërtal di ko ci pousser mu ne nag lii moo am kan moo mucc mu ne wal maasuuma gis nga ki mucc daal man asama allahu taala mooy njiit bi nga xam ne daal moo ciy génn ci warta gi nii entre deux yii nga xam ne ci la ne wallahi ku yaakaar ne say pexey bopp parce que yow c'est quelqu'un de mûr oh non t'es quelqu'un d'intègre quoi non yow vraiment non non yow yow yow yow faut waaw yow t'es clair dans tes yooyu di nga yaakaar ne loolu la ciy génne doo ci génn non wal masuumu <laughs> ñi mucc daal ci cànkute yi bitaana yu bu bon bi di leen pousser <laughs> mooy man asama Allah man asama ki nga xam ne yàlla moo ko préserver mooy kooku moo mucc kooku mooy ki nga xam ne mooy mujj mu ne rawahu soloona hadith bi al-Bukhari al imam al-Bukhari Abu Abdillah al-Bukhari rahimahullah léegi laaj bu njëkk bi kon ñu ngi ci njàngat yi est ce que moom dong ko solo ñu ne déedéet sëriñam al imaamu Ahmad daal di woon ko ciy jiitu waaye naka noonu taalibeem al imaam at-Tirmidhi yu na koy solo naka noonu al imaamu Ahmad ibn Shu'ayb Abu Abdirrahman an-Nasawi wala an-Nasa'i rahmatullahi al-jami' al imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala andi na ko ci kitaabu al ahkaam baabu baabu bitaanatul imaami voilà andi na ko foofee léegi mu ne xoolal imaamul Buxaari indi na ko tamit beneen bërëb ah. mu jaar ci Abu Sa'id muy kitaabul qadar baabul ma'suum man 'asama Allah kon nañ jël bu njëkk bi kitaabul ahkaam mu ne haddasanaa Asbagh mu ne ki ñu nettali mooy Asbagh di Asbagh ibn al-Faraj ibn Sa'id ibn Naafi' al-Qurashi al-Umawi Abu Abdillah al-Misri al-Maliki Maliki la taalibu imaamu Maalik mais pas directement bi imaamu Maalik di dund mu ngi doon dund waaye sauf que moom dajewul ak imaamu Maalik waaw dafa yéex a toppatoo mbiru xam-xam. <laughs> mais ngan bu mu ponkal la woon voilà moom nii la ci Yahya ibn Ma'in rahimahullah doon wax naan mooy kaana a'lam kaana a'lama xalqillahi bi ra'yi Malik ya'rifuha mas'alatan mas'ala man qaalaha mata qaalaha Malik wa man xaalafahu fiiha Yahya ibn Ma'in imaamul jarh wa ta'dil da doon wax ne gis nga Asbagh ibn al-Faraj nii